waala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñ jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi ba léegi ci rasaa'il yi al kutub yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni buuri jamono joo jële ak njiit yi yad'uhum ila al di leen woo jëme ci li nga xam ne mooy lislaam gisoon nañ ci yu bari ginnaaw bi ñu gisee bi mu yónni woon ilaa Kisra Kesrowe azimul furs teg bi nga xam ne moom la yónni woon ilaa Qaysara azimur Rum ak bi nga xam ne moom la yónni woon ilaa Najashi azimul Habasha gisoon nañu yeneen ba nga xam ne moom la yónni woon ilal Muqawqis malikul Iskandariya gisoon nañu bi mu yónni woon Hawza ibn Ali al gisoon nañu tamit li nga xam ne moom la yónni woon ci Azimul Bahrayn al-Mundhir ibn Sawa ak li nga xam ne moom la yónni woon ki nga xam ne mooy waa ñu jiite woon Oman di Abd ak Jayfar ibnayil Julanda gisoon nañu tamit li nga xam ne moom la yónni woon ilaa saaxib Malik Ghassan mu nekkoon al Xaaris ibn Shimr ibn Abi Shimr nga xam ne moom yónni woon na ko lettre comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon muy al-Harith ibn Abi Shimr al-Ghassani waaye gisoon nañu tamit li nga xam ne moom la yónni woon ila musaylimatal kaddaab li nga xam ne moo fa ne woon après hawza ibn ali alxanafiyan gisoon nañu tamit li nga xam ne moom la yónni woon ila jabala ibn al ayham moom it ne woon foofale ca Ghassan comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn hisham aleyhi raxmatullaahi aleyhi daldi solo woon ñu waroon a continuer ci risaala yooyu yi bataaxal yooyu yu bari lañu nag yu bari lañu ko mel ni imaam ibn saad ci at-tabaqaatul kubra alayhi rahmatullah indi na fa yu baree baree bari ci lettre yoo xam ne alayhi salaatu wassalaam qad katabahu ila udamaai al-arabi wal-ajam ci njiit yi nga xam ne ñoo newoon foofale ca arab yi ak ñi nga xam ne doonu ñoo nay arab waaye yooyu yépp nag on préfère ne pas tout parce que yu bare bari la dayam yenn rekk yuñ ci wax tey après ñu jaare fa jeexal bu dee am nañ temps ñu tàmbali ci njàngat yi ñuy jële ci rasaa'il yi moom aleyhi salaatu wassalaam daldi yónni ci buur yi ak njiit yi bokk na kon ci rasaa'il yooyu aleyhi salaatu wassalaam yónni woon ah, muy bi nga xamante ne nii moom la yónni ilaa azimi busra yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónni ci moom busra gisoon nañ ko gisoon nañ bi ñuy gis qissatu qaysar moom ma ko indiloon arab boo bële indil ko qaysar ne ko kii arab la bu wax ne am lu xew ca dëkkam dama bëggoon nga daal koy déglu ah loolu imaam al-Waaqidi raxmatullahi moo solo lii bi sanadin da'if mu yónni woon ko daldi jox lettre bi saxaaba wuñ naan ay alxaaris ibnu umayr al azdi mu lihbiyu alxaaris la tuddoon di doomu ko ñuy wax bokkoon ci la tribu des azd summa ginnaaw gi al-Lihbiyu moom imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi nee bi yonent bi alayhi salaatu di yónni leetaram yi moom mii la yónni woon ilaa maliki Busra ci ki nga xam ne mooy jiitu di buuru Busra dëkk bu réy boobu nekkoon entre Médina ak Sham mu ne fa lamma nazala Mu'tata arada lahu Sharahbil ibn Amr al-Ghassani mu ne bi mu jëlee lettre alayhi salaatu wassalaam moom al-Harith ibn Umayr al-Azdi thumma al-Lahbi alayhi ridwaanullah nee na ku ñuy wax Sharaxbiil ibn Amr bokkoon ci waa Ghassan daldi koy kar daldi koy gaaral fa awsaqahu mu bett ko jàpp ko fa awsaqahu ribaatan wa daraba unuqahu sabra da ko guet-apens ci yoon bi rekk bi muy dem ila Busra li yuusila risaalata rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaa azimiha fay dem ngir jottale lettre alayhi salaatu wassalaam ci la ko Shurahbiil Shurahbiil ibn Amrin al-Ghassaani daldi jàpp daldi koy yeew wa daraba unuqahu mu daldi corbaat bi sabran mooy deful dara ñu tëye la comme ni ñuy doon def euh, ci militaires yi buñ jàppee ñenn bu tra ci ne leen haute trahison lañ leen condamné teg leen ñu taxaw ñu yeew leen dóor seen dóor leen bal ci bopp ñu wadd kii nag lu mel noonu lañ ko def cor bi moom Seydina al-Harith ibn Umayr al-Azdi ko def mooy Shurahbil ibn Amr al-Ghassani moom nag mooy la seule personne boo xam ne la yonent bi alayhi salaatu wasallam mësa yónni émissaire wala ndaw yónni ko ci ab buur wala ak njiit ñu daal koy rey te loolu yàgg nañu wax ne loolu dafa nekkoon loolu crime bu rëy la woon kenn doonu koon def loo masa noonoo noonoo akum réew bu la yónnewee émissaire wala yónni la ndaw ndaw loolu doo ko rey même bu dee d'accord li muy wax gis nañu alayhi salaatu wassalaam jataay bii weesu bi ñuy gis lettre bi mu bind ilal kaddaabil a'zam musaylimatul kaddaab bi muy yónni lettre ci musaylima lu amul bu mag bi bi koy musaylima di tontu daf ko boole ak ñaari gaay yoo xam ne bañ ñëwee yonent ma yu saar saam liir lettre bi ne leen yéen lan ngeen wax ñu ne ko ñun li Musaylima wax lañu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen lawlaa anna rusula laa tuqtal la darabtu unuqakuma yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen budul woon ne ndaw yi de envoyé yi kenn du leen rey kononte kon dóor naa seen doq yéen ñaar ñi kon nga gis ne lool la ñii nag alxaaris noo Shurahbil ibn Amr al-Ghassani daal di rey ki nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam yónnoo di alxaaris ibn Umayr al-Azdi thumma al-Lihbi radiyallahu anhu sabran ko teg ko mu taxaw mu corbob bi moo tax moom mu ne walam yuqtal li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rasulun ghayra mu ne moom mooy ki nga xam ne moom képp lañ masarayal yonent mi alayhi salaatu wa salaam ci njawlu ci ndaw lu mu mësa yónni moom Surahbil ibn moom alxaaris ibn umayr al azdi summa lihbi radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne nag fa lamma balaga rasulallahi alxabaru ba nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci la ko xabaar bi dikke ci la yónnee armée boo xam ne moom demu ci muy xare bu mag bi nga xam ne moom lañu waroon a gis muy ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta ñu gën koo xame tamit ci sariyatu jayshul umara lii moo waral xare mukta comme ni ñu koy gisee insha allah buñ ci àggee gina yaatal fii waaye ar riwaayat ar riwaayatu da'ifa waaye riwaaya bi mooy wérul ndax li annaha min ma rawaaha min ma rawaahu al al imaamul wa huwa matruuk ndax imaam al waaqidi moo ko nettali te matruuk la nga rayuk seydina al xaaris ibn umayr al azdi moom moo indi xare Mu'ta kon moom noonu la gaañoo moom seydina alxaaris alayhi ridwaanul baari wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mawaa kon ginnaaw rasa e, muy boobu noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay yónni yeneeni lettre yoo xamante ne nii ku mel ni imaam ibn Saad raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo ak sëriñam di imaamul Waaqidi te imaam ibn saadin mu ngi ko jële ci yoonu sëriñam boobu di imaam al-Waaqidi yu Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar ibn Waaqidi al-Waaqidi comme ni nga xamante ne noonu la ko tudde moom sayyidina imaam Muhammad ibn Saad fi tabaqaatil kubraa mu ne wa ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jariir ibn Abdillahi al-Bajali ilaa Dhil Kulaa' ibn Maakuur ibn Habiib ibn Maalik ibn Hasaan ibn Tubbaan wa ilaa Dhi Amr yad'uuhumaa ilal islaam fa aslamaa kon imaam al-Waaqidi imaam Ibn Sa'd mu ne waqaa mu ne wa ba'atha rasuulullah yonent bi alayhi salaatu wa daal di yónni Jariir ibn Abdillah Seydina Jariir Seydina Jariir ibn Abdillah moom gisaguñu ko waxoon nañ ñuy tudd rasaa'il moo tax ñu koy ñuy tudd yoo xam ne ñëwagul te te àggaguñu fa ci ay at ndax gis nañ li mu yónni Najaashi ba nga xam ne moom mooy ka fa wuute as ka fa tooga ka ka ka doon nu as ba as xama génne àddina ku ko fa wutu te loolu as ci neuvième année bi la woon te ñun ñu ngi ci huitième ane bi mais comme karasa ili comme niñ ko waxe woon dañuy indi yépp en tout cas yu ci bari wax nañ la sànk duñu indi yépp ndax imam Ibn Sa'd rien que moom li mu ci rapport li mu ci répertorié dafa bari seydna jarir ibn abdullah albajaliyu yuusufu hadihi l yuusufu yuusufu hadihi l noonu la ko seydna umar ibn alxataab doon wooy naan bu xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax taar bi mu amoon kaar am jëmm nag njooloon mais moom ci fin wu ci fin wu dundu alayhi salaatu wassalaam ci la ci la ci la ci la tuub moom moom Seydina Jarir bu ñu àggee foofu insha allah dinañu def tarjamaam ibn abdillah albajaliyu radiallahu taala anhu ardaa moom nag alayhi da ko yónni ci ku ñuy wax zu kala zu kula zul kula Kula. al daf ko yónni ci ko ñuy wax Zul Kula. Ibn Nakur. di doomu ku ñuy wax Nakur. Ibn Habib. Ibn Malik. Ibn Hassan Ibn Tubba mooy loolu mooy. Zul Kula. zulkulaa noonu la tuddoon noonu la tuddoon zulkulaa ibn di doomi ku ñuy wax naakuur naakuur ba mu dem ba tubbaa moom Seydina zulkulaa mi mujj na moom buur la woon boo xam ne yaman la ne woon dafa newoon yaman yonent bi alayhi salaatu salaam kon yónnee ci moom ki nga xamante ne nii mooy mooy seydina jarir ibni ci moom rekk la ko yónnoon non Seydina Jarir mu ngi ko noon ci lu la wax ak ilaa Zi Amr beneen buur boo xam ne Zi Amr la tudd ñoom ñaar ñépp Yaman lañ ne woon fa leen jiite woon yad'uhuma ila al-islaam fa aslama di leen woo ci lislaam ñu daldi tuub ci saase mu ne wa aslamat Duraybatu bint abrahata ibn sabah imraatu imraatu zulkulaa zulkulaa moom dafa tuub kii dafa tuub muy seydinaa eh, moom ak soxnaam di durayba di durayba bint abraha dafa tuub moom zulkulaa ku tabe woon na nag ku tabe woon la bi muy tuub rek riwaaye yi dañ naan daanaka kii libéré na lu toll ci quatre cent mille waaw non quatre mille maanaam quatre cent mille alaaf raqaba la libéré quatre mille la libéré waaw waaw moo tax am nettali bu naan Seydina Omar ba mu ñëwee ci Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar da ko ne daf ko gis mu bari ay jaam malgré lool bi muy dugg ci lislaam ñi mu ñi mu ci jamono yonent mi alayhi salaatu salaam ñi mu libéré woon mais bi mu agsee ci Seydina Omar ibn al-Khattab ba mu fa demee mais Seydina Omar dafa gis mu yor jaam yu bare bare bare bare waaw voilà ci la libéré woon quatre millions yële ndax moom en fait ñoom ñii bi ñu tuubee laata ñuy dellu bi ñuy ñëw bëgg ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ci yoon bi lañ ne ci lañ yonent mi aleyhi salaatu salaam génn àddina léegi nag Seydina Omar bi mu gisee mu ànd ak jaam yu toll noonu da doon laaj naan ko mais si ñii moom mënoo leen a jaay ñu mën cee nga jaay ñu leen ñu dimbali koo ci ci suñu kaw noon yi hein mu ne déedéet ñii dañ leen di dañ leen di dañ leen libéré ci yoonu yàlla waaw Allahu akbar Allahu akbar mu ne ñoom ñépp libre nañu ñoom ñëpp libre nañu loolu la Dul Kalaa wax moom nag ci Siffin fa la génn moom Seydina Dul Kalaa ibn Naakuur ibn Habib ibn Maalik ibn Hassaan ibn Tubba kon moom la ak kon loolu bokk na ci lettre yi nga xam ne moom la ñu tudd waaye alayhi salaatu wassalaam ba léegi imaam ibn Sa'd nee na yónni na tamit ay leer ci ay mooy clergé bi wu waa banul Harith ibn Ka'b ak ñi nga xam ne mooy clergé wu waa Najran ak seen njabarkat ya ak ñi leen topp ak prêtre ya ne leen bu ngeen gëmee anna lahum ala ma taxta aydihim min qalilin wa kathir min biyaihim wa salawatihim wa ruhbaniyatihim mu ne leen bu ngeen tuubee loolu lépp ci seen loxo lay des mooy biyaa yi fi ngeen doon jaamu yàlla mooy day mujj nekk ay jàkka yéena ko yor wa salawaat salawaat mooy yi nga xam ne moom la juif yi di jaamoo seen synagogue yi salawaata bil yow bil ibraniya ak yi nga xam ne prêtre yi fa lañuy ne te dinañ am dëkkaaleeg yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam voilà te ku nekk mooy la nga gardoon nanga koy garder ndax la yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax naan ñi nga xam ne dañoo nekk ñoo gën ñoo leen gën ci jaahiliya ñoo leen di gën bu ñu nekk ñoo xam bañ nekkee ci jaahiliya sax teewul dañu garder woon les bonnes qualités les bons comportements ñooñ bu ñu duggee ci lislaam bi boo moywul ñooy raw sax ñeneen ñi nga xam moo tax mu doon xayrum xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islam aw kama qaala salaatu wassalaam kon mu yónni ci ñoom ñoo ñële asquf yoo yële wax leen loolu ah bokk na tamit ci nga xamante ne moom alayhi salaatu wassalaam bind na ko ci ay lettre ba léegi nga xam ne boroom lu siyari am ñu ko ciy tudd boroom wa alu siyar ñu ko ci tudd Ah. mooy bi mu yónni ci alxaaris ak masruux ak nu'aym ibn abdi kulaal min ximyar mu daldi yónni jox lettre bi ayaash ibn abi rabia al-maxzumi radiyallahu moom moom gisoon nañ tarjamaam kan moo àndoon ak seydina omar ibn xataab ba mu doon ba mu doon Euh, euh, euh, kan moo waxtaanoon ak moom ngir ñu dem gàddaay ensemble Ayyash ibn Rabi'a bu ko fàtte moom ci la woon moom la yónni woon nag lii lettre bi yónni ko kon ci waa Himyar waaye alayhi salaatu wassalaam yónnee na lettre tamit di woote ci lislaam ci Ra'iya as-Suhaymi Ra'iya as-Suhaymi moom mu def yeneen ci ma lay saa saam ko yónni leer <laughs> mais mu jël lettre bi Eh, baag baag bi muy kii la la la def lettre bi quoi baag bi ngay wut ndox <laughs> eh, kii bi nu mu tudd daf fekkoon baag bi am problème mu jël lettre bi di ko ci di ko ci réparer quoi xam nga lool lool ak saboote la <laughs> lool mooy ak sabote dëgg quoi xam nga baag bu yàqu ab lettre lan la ko mën a defaree <laughs> walla. waaw wala rek bu dee comme yi ñu doon bind peut-être mu nekkoon genre parchemin wala mu nekk loo xam ne der la <laughs> loolu it taawee da am gis nañ wax yu bi bañ koy gis nga xam ne moom lañ ko doon bind xam naa ci yu mel noonu la woon <laughs> léegi mu jël ko <laughs> jël ko di ci di ci defar di ci réparer dal waxu quoi war a bi dal waxu bu doon lu ñuy noddanti la wala lu ñuy dabb daaxe mu ko ci dabb daaxee <laughs> ñoo gaa yi ñoo mën a tooñ quoi <laughs> mu ne fa ba'atha ilayhi ar-rasuulu sallallahu alayhi sariya fa axadat maalahu wa ahlahu yeneen pare saab-saab ba mu yégee lool mu yónni fa benn armée bañ demee jël alalam ak ay ñoñam yépp ñu jàpp leen léegi nag mu dal di ñëw nag ba mu yëgee mbir mi moom moom xam naa dafa daw wala moom mu rëcc en tout dafa rëcc <laughs> après mu ñëw Medina mu daal di rëccu waa ñëw ci yonent bi alayhi salaam daal di rëccu daal koy jaayante ci lislaam daal di dugg ci lislaam daal di tuub yonent bi alayhi salaam daal di loolu ci loolu la protéger njabootam yonent bi alayhi salaam delloo ko alalam ak yooyu. ak waa këram voilà bokk na tamit ci ñi nga xamante ni alayhi salaatu wassalaam yónni na leen muy ilaa ahli dama muy waa ahli dama nekk benn village la woon ci village yi nga xam ne ñoo nekk Umaan soriwuñu Umaan te côté yooyu kan lañ waxoon moo fa doon pré moo yan ci ñaari deux puissances yi ñoo xaw ñoo dominé woon côté boobu muy Kisra kesrowe mu ne moo tax mu ne wa kaana rajulun min asawirati Kisra yuqaalu lahu Bastijan yuqaalu lahu Bastijan mu ne foofale dama ca village yu Oman ya Oman Oman mu ne benn waay moo fa newoon ci ñi nga xam ne ñoo ci satellite u Romain eh, kii euh, Perse yi ñi nga xam ne ñoom Perse yi lañu fa toogal ah. moom nag yonent bi sa waajooju ñu ko doon wax Bastajan Bastajan yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni leen ne moom muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila ahli Oman salaamun amma ba fa aqirru bi shahaadati an laa ilaaha illallah wa anni rasuulullah wa anni rasuulullah wa addu zakaa wa xattul masaajid kadaa wa kadaa wa illaa ghazawtukum yonent mi aleyhi salaatu salaam bind ne moon muhammadin sallallahu alayhi wa mu ne lii mu ngi jóge ci seydinaa muhammad di lettre bi aleyhi salaatu jëm ci kan ilaa ahli Oman jëm ci waa ahli Oman nga ne ma mee yónni woon na mais dañ ne la nii euh, ñoom dañu nekk ay village lañ ci Oman voilà village yoo xam ne dañu nekk foofale ca Oman Oman lu rëy la bu dee ñoom Jayfar ak Abd ibn al-Junda ñoo jiite woon foofale waaye du fépp voilà am na yenn ci périphérie yoo xam ne ñi ko jiite woon ñeneen lañu mu ne leen amma salaamun jàmm amma ba'd ginnaaw lii fa aqirru bi shahaadati an laa ilaha illa allah saxal leen saxal leen seede que ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul buur yàlla wa anni taman rasulullah ndaw yàlla la aleyhi salaatu wassalaam wa addu zakat te ngeen joxe zakat mooy bu ngeen saxalee lool nag nangoo joxe li nga xam ne mooy al zakat da joxe li nga xam ne mooy zakat mooy mu ne wa xattul masaajid te ngeen rëdd ngeen rëdd daal di tabax defar li nga xam ne mooy jàkka yi waaw léegi bu ngeen defee loolu lu ñuy tegu mu ne leen kaza wa kaza nii wëkk nii mooy wax la ñu bari wa illaa bu ngeen ko deful nag ghazawtu ko mooy ma xare ak yéen bu ngeen ko deful nag ma xare ak yéen loolu la alayhi salaatu wassalaam daldi woon bind ñoo ñële di quramin mi dama kon xam naa insha allah dañu yem foofu ci lettre yi wa man araada an yutila fi hadhihi al madda falyuraji' tabaqat an-nisaa'i al-kubra fi al juz'il awwal ku gën a bëggloo ci gën dellu lu gëna yaatu ci yii nii ak yeneen yoo xam ne li mu ñu leen ñu ngi lay invité di la ah, dénk nga dem ci tabaqaat kitaabu tabaqaat ibnu imaam Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri boo fa demee di nga fa fekk li nga xamante ne nii maa xam ne dina faj sa mar moom inna moom imaam ibn Sa'd rahmatullahi alayhi kon ci noonu kon lañu jeexale li nga xam ne mooy lettre yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam bindoon walillahi alhamdu wal léegi lan moo ci des mooy njàngat yi mooy ah. yi nga xam ne moom lañuy jële ci lettre yi ah. bi ci njëkk tamu feeñ lool mooy que waaye suñu diine jii diine lislaam mooy comme niñ ko waxe woon ba tàmbali defoon ko genre mëmbësal mooy diine la joo xam ne du diiney ma sàmba du diiney ma demba du diiney waa diw waaye diiney àddina bi yépp la diiney mbindeef mbindeef yépp lañ du diine arab ba nit ñi foog ne arab yi ñoo cëpp cër ku ci ku ci ku ci newul ku dul arab loolu amul loolu amul moo tax alayhi wassalaam comme que il faut mu tàmbalee fenn Quraysh la tàmbalee Quraysh la tàmbalee il faut nga tàmbalee fenn mooy nit booy defar mënoo tëb ne bon man Sénégal j'ai fait le constat comme ah. pour presque tout le monde l'a fait ah. que dëkk ba moom vraiment ah. en matière de jikko et tout ça c'est pire quoi ça va de pire de de de de qui en pire day gën léegi man li may def damay changer dëkk ba waaw corruption bi tas na pom yi tas na mais caaxaan yi tas na télé yi yàqu na te ñoo gën a jouer ci rôle yooyu nga ne man ni may def damay tëb changer Sénégal ci benn bés loolu man da nekk wala dama koy def ci benn weer man da nekk c'est impossible c'est impossible alayhi salaatu wassalaam nan la changer Quraysh nan la changer àddina bi nii bâton magique amu fi woon de loolu du bâton magique ah. gis nañ fi mu jaar est buur yàlla manu ko woon ah kay innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun suñu boroom mënoon na ko di moom mbiram bu nammee dogal bëgg lenn lenn rek kun nekkal fayakun mu nekk waaye defewu ko de ndax lan lii mooy sunanullahi lii mooy sunanullahi fil ard walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila mbir yi demee noonu mooy loi yi nga xam ne yu naturel la yu yàlla teg ci àddina bi mu loolu doo trouver yooyu yàlla tëral doo gis lu ko changer mooy ku bëgg dara foog nga sonn te tamit dafa am processus booy jaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam Quraysh la tàmbalee ca wa anzir ashirataka al mu tàmbalee waa ñoñam ñi ko gën a jege waa Banu Hashim di yéeg waa Banu Makhzum di yéeg di dem di def noonu ba ni mu wëre ci arab yu hatta ila al bi ñooñu commencé di dugg ci l'islam ñu am paix wa léegi nag muy géew bi ñu gin koo war a mën a yaatal waaw mu gën koo yaatal par lan manul fu nekk ci kaw suuf jamono jooj mu dem fa taxaw fa li woote man da mais mu dagg délégué li nga xam ne mooy risalaam ndax ñun risalaak yonent ci ma alei satu xeetam dañ cee am paar boo xam ne moo tax ñu am ko ci Allahu akbar moo tax mu doon wax ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu dee benn aaya la waaw fal yuballigh gis nañ keroog mu doon wax hajjatul wadaa aju tàggatoo gi fal yuballighu ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib bi muy laajte hal ballaxt ndax ndax matale naa ndax jotale naa ñu ne ko xat ballaxt ya rasulallah ne ko matal nga yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne fal yuballigh shahidu minkumul ghaib ki nga xam ne moo fekk sama wax fekk sama discours takk sama discours na ko jottali ñi nga xam ne ñoom dañoo absenté nekkuñu fi ndax kat rub rubba rubba ghaa'ibin afqahu wala adra afqahu min min min saami aw kama qaala alayhi salaatu amaana koo xam ne nekku fi boo ko toxalee sama wax moom mu xam ci loo xamante ni su ko fekkoon xamu ko ci ndax loolu mooy fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim mooy ngëneelu yàlla bu màgg yi nga xam ne da koy jox ku ko neex te buur yàlla mooy boroom gëneel yu mag ku màgg kon mooy lislaam du diiney arab du diiney saraxolle du diiney tukkuleer te euh, euh, moo tax arab bi manula gis suédois bi mu nekkub jullit mu foog ne moom moo ko ëppale ci diine ji loolu man da am loolu man da am waaye tamit wolof bi man de gis balante bi nekk ci lislaam bu foog ne moom moo ko jëppale daal wala tukulóor bi foog ne moom moo dina comme que surtout Sénégal nga xam ne ñoom en général ñoo njëkk dugg ci diine ji mais njëkk cee dugg tekkiwul ne yéen moom diine ji mooy diine ji du diine du diine Fouta du diine Medina du diine Makka du diine Touba du diine Tiwaawan du diine feneen diine fépp la. l'islam moo tax ba muy wax Fatiha na lu ubbee bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mooy tukuleen est-ce mooy arab yi mooy séeréer ah mukk moo tax waa nga xam ne moom rok seen la doon jaam nee na. moom gérèr bi ma ne yow boo moom yow bés boo bu tuubee man mi nga xam ne samay ma ne man bokk man samay maami maam ci lañ ma sane mooy sëriñ bu nga xam ne ak siiw waa ji bu tuubee tey dara laa ko ci ëppalewul waaw tus ëppalewu ma ko ci dara même bu dee baayam biy dund tuubul ëppalewu ma ko ci dara ñun ñépp dañoo nekk ñoo xam ne ay mbokk lañ fillaahi lillaahi ilallah mooy ay mbokk lañ ci yàlla kenn ëppalewu ci dara moo tax alxuraan doon wax naan laa fadl euh, kii euh, kii yonent ma ne saa saam doon wax naan laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illaa bi taqwa ngëneel ab arab amul dara lu ngëne amul ngëneel ci kaw kudulub arab lu dul bu amee lu mu koy mooy ragal yàlla vice versa tamit vice versa moo tax monsieur monsieur Lucien wala madame Lucie euh, la branche européenne bi tuub tey mais man ëppalewu ma ko ci dara même bu dee sama baay sama baay baay ci lañ newoon ci diine yi ëppalewu ma ko dara ñoo ci bokk moo tax yonent mi alei satu salaam xoola leen wax aaya bi mu doon indi qul ya ahlal kitaabi ta'aalaw ila kalimatin sawaa'un baynanaa wa baynakum waaw waxal yaa ahlal kitaabi eh yaa ahlal kitaabi yéen yéen les gens du livre dikk leen ñëw leen ilaa kalimatin ci kàddu goo xam sawaa'un baynanaa wa baynakum ñoo ci yem kepp gis nga mu ne ñoo ci yem kepp kepp kepp benn privilège kenn amu ko ci kaw keneen waaw te ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaale bañ a jàppanteeg ñenn yi ci ñun di jàppe ñeneen yi ay yàlla di leen def ay suqa ki du nguru di leen def ñoo xam ne ay mooy chrétien lañ doo leen traité en tant que jaam jaamu bi yàlla doo leen traité en tant que jaamu yàlla comme sa bopp kon diine ji yeneen tubaab yi bi ñu ko jàngal diine yi planétaire. moo tax boo déggee yenn nulaar yi nga xam ne nee nañu ay professeur lañ di bind ay ñu naan rabbil alamin mooy le seigneur des tribus mooy ñooñu xamuñu dara mooy les tribus arabes bu ne alhamdulilah rabbil alamin les tribus arabes la ci la ci la ci jublu mais ñooñu sincèrement euh, euh ne méritent pas d'être moo tax on va ignorer leur nom léegi kon loolu lu leer la te tamit dañ ciy jànge que ne ah yonent bi salaam comme mbir mi loolu la mooy risaala gi message bi dafa nekk moom farata la woon ci moom mu jottali ko moo tax mu doon ko wax yaa ayyuhan nabiyyu balligh jottali li nga xam ne moom la la sa boroom daldi jottali loo lim yónni ci yow boo ko deful yëgal ne jottali woo message am mooy loolu dafa newoon farata ci moom moo tax mu bind lettre yi te maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ni li war du mën a nekk du mat lu dul par travers loolu mooy ne loolu lay mujj nekk loo xam ne lu war la moo tax gis nga yonent bi aleyhi salaatu wasalaam comme que nag mooy mënul woon comme li ñu wax sànk taxaw fu ne lan moo xewoon lan moo newoon euh, jamono jooju mooy ci côté technologie li ci taxawoon mooy bind leet toogul ne non man daal ay bind lettre hada binaa lii daal man duma fi nekk di bind lettre non waaye dafa bind lettre dafa bind lettre comme ni ko buur yi defe bañ ko nee ñu ne ko ah buur yi nag du ñu liir comme ni ñu ko gisoon ci riwaaye ñoom imaam euh, al-Waaqidi yooyu im saxa bu dee ne wér na feneen que ne bañ nee ko ah boo fi buur euh, yi nag du ñu fi jàng lettre boo xam ne amul cachet ah, mu ut xaatam benn jaaro boo xam ne la cee def Muhammadul Shaq rasul shaq allah shaq boo xam ne moom la doon signé moom la doon kashti affaire yi ndax loolu mooy moyen bi nga xam ne lay jaar ngir transmettre li nga xam ne mooy risalata rabbihi alayhi salatu wassalaam moo tax ñun moyens yi moyens yi nga xam ne ci lañuy ci la canal yi l'islam war a jaar ngir ngir dak ci àddina bi waruñ leen a xeet léegi dafa gën a yomb xoolal les les les sociaux léegi ñu mel xoolal rek léegi les réseaux sociaux ni mu mel mais jarul jarul jarul jarul jarul ñu ñu ñuy wër ñoom suñu boroom dañoo defal al istighna an tirhal mooy dañoo defal loo xam ne day tax ñu doyloo di di di jóg fu nekk ñu wëri fa boroom xam-xam buur yàlla dañoo yobbal loolu xoolal réseaux sociaux yi internet fi ngay toog ay cours di xew fële ca Makka nga mën a toog di ko suivre wala bu xew fa yaa deux yaa vingt ans boobu xale nga woon wala juddoo boo woon mais ñu ngi ko def ci ay sit nga dem télécharger leen di leen déglu même bu dee ne Cheikh ba ko doon jàngale génn na àddina bu yàgg yow sa moroomu maam la woon nee ñëw mën a jot yooyu yépp mu leer nañ nga koy déglu di suivre cours di ci xam-xam boo xam ne man ngaa liir téere doo ci xam mais daawa bi noonu la mooy fi nga xam ne fa la nit ne bu dee ne ñiy jàngal bi ñu fa ne tam moo fay ne caaxaankat yi caaxaankat yee fii ne bi xam nga xam nga réseaux sociaux yi nii bi muy génn xalaatuñ ci yëfi lislaam mais jullit bi mooy mel noonu jullit bi mooy mel noonu mooy jël yi nga xamante ne mbokki iblis yi ñoo ciy def wala boo même bu dul affaire yooyu sax ñoom leneen lañ ci jublu mais nga koy transformer tout temps di transformer le plomb en or temps wala jamaanum gën a baax mooy ngay utiliser yooyu ngir di ci leeral ñi nga xam ne dañoo war a xam seen diine mu gën a leer ci ñoom ak ñi nga xamante ne nii amaane lool mën na leen a dugal ci diine yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal lool moo ñu jàngal loolu ci lettre yii nga xamante ne nii moom la doon yónni ilal muluk wal umara te loolu yàgg na ko def ba mu nekkee Makka mais fan la doon dem da dem ci foire yi di dem ci marché yi Ukaz Madina ak yu yu siiw yooyu Badr yu mel noon day dem mooy foire yi doon am pas Badr sax boofu foofu ma su woon dem mais ay Ukaz ak yooyu ngir lan ngir daje nit ñi fa ñuy ne ngir man leen a woo moo tax mazala eh, eh, eh, bim naan yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi yonent mi aleyhi salaam lam yazal voilà lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasim mooy doonul moom yonent mi aleyhi salaam doonul woon deñ di dem ci li nga xamante ne yarju min allahi di di di di xeeñtu seen foire yi di fa dem di yaakaar ci yàlla mu am fa ndimbal doo xam ne du dog te fala daje ci ndax doo ñëw rek mu dox moo tax nekk fi naan man du dem foofu bërëb yooyu xam nga man loolu ah non man foire yi surtout njaayum temps yooyu moom leer na riba moom dafay bari moom ah loolu moom xam nga ko moom ah non jëxlin bi jaay am na wabu jëxlin ñoo fa doon ay seen yoon ne wu ci ay lii éthique nag wala boog lii nii xaram nag yooyu loolu am ci woon c'est sûr que foofu façon njaay yi baaxul façon njaay yi doon ay talaqi ruqba ar ruqbaan da doon am mais leneen ak leneen mais yonent ma ne sax sax neewul ne ah non man du dem foofu parce que foofu yu xaraama fa am quoi non non non yu xaraama fa am da marché yi bon bërëb la yoo xam ne ni dañ fay jëw non ñooñ dañ may taqal bu fa demee dañuy dañuy dafa dem foofu dafa dem foofu waaw di woni ba ni muy amee du muy dajeek al ansar fii itam ah. mu xam ne mbir mi instant bii li fi taxaw mooy dem ba ba ba ba ba ba Constantinople loolu man da dem ba diwaanu Kisra taxaw fay wootee ka yooyu man da mu yónnee ay leer waaw waaye bokk na liñ ciy jànge lettre yi il faut am ñu ko yóbbu il faut mu am ñoo xam ne ñoo ko yóbbu te ñooñu neewuñ ne ah non man dëkk yooyu dama koo xam man ma di arab pur arab nekk fii ñu may yónni ilaa Qaysar ah non man foog du fa dema ah. mooy nangoo sacrifié tamit mu leerale boo demee lii ay ay man na jël ay weer gis nga Seydina Amr ibn al-As mais mu bàyyi këram mais dafa yoroon këram loo foog soxnaam gisoon nañ bi gis tarjamaam bi yonent ma ne sa femme bi leen tagg waa këram moom Amr ibn al-As ñuy tagg waa kër Amr as radiyallahu ta'ala dafa yoroon këram ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As doom ji mais neewul ne man de non non non man du ma ah. ku may ku may téye sama njaboot non comme ni ko ñenn comme ñun doon defee lu gaaw koo ci wax mu naan waa sama liggéey bi ah non loolu. loolu moom foog naa du ma mooy kenn bëggu ci ñu dara déranger la daraay l'islam déranger la même bu doon ay vacances la posé sax yoo xam ne vraiment li ciy def du farata lu mel nii taxaw nga ne ko bon comme que yow am nga temps fan yi liggéeyoo bon est-ce que lii doo ko man pour benn jour que gis ñuy protester que non non du ko man te duma ko man ji dara toog këram rek la. mooy ak benn faamam comme lañ doon wax rek moo femme bi doom ñi ne waaye ils seront en famille bien loolu baax na mais loolu baax na waxuñ ne baaxul mais quand bu dee ne yu ko ëpp solo daa gën a taxaw mais da ngay nangu surtout pour benn bés mais xoolal ñii ni xalaat nga ñii luñ doon def Seydina Amru ibn al-As ba demee foofu fële mais bi Yonent bi alayhi salaam bi génn àddina xabaar bi foofu la ko fekk ah. foofu la ko fekk pour wan la fa yàggee. nam fa yàggee xool Seydina am kii Mu'adh ibn Jabal xam nga bokk na ci ñim ñim yónni woon kooku tudd wuñ ko <laughs> <laughs> loolu waxuñ dem Seydina Ali Abi Talib mbir ko koy yónni tamit Yaman di aji di dem aj ga hajjatul wadaa moom yaman la jóge Seydina Ali moom a yaman la jóge jógul Medina neewul woon ak yeneen a lay saar quand même xoolal nit ñi niñ bare nga bàyyi fi ñëpp di ma yónni man waxul loolu waxul loolu mooy sens bi sacrifice nit gis nga flexibilité l'islam dafa bëgg gaa yi nekk ay électron yoo xam ne yu libre la ñuy doon flexible fillaahi ci buur yàlla mais bu dee ne ku ñu wax difficile a à à waaye yow wax mu ne waaw non non man ko man mais dara du dox dara du dox nañ leen jëli bon li def dañoo soxla ku jëli bagage yi mais pour ñu jëli ko nag il faut camion sàngam ñi fi am permis ak yi mën a dawal yooyu dee bu dee ñoom ñépp kuñ ci wax mu ne man wop non loolu loolu du ma ñu ne leen non même bu dul bëccëg gi boo wàccee doo ko mën a jëli guddi gi même indi ko noonu non non non ku ñu wax ma mais mais ak kañ la affaire yi di dox kañ lay dox bu nee ne ku nekk yow lu luñ la wax affaire lu doxal diine ji rek yow yaa ngi jëkk a teg sa intérêt bopp door a mën a nangu mais ñii defuñu woon loolu ñii defuñu woon loolu kon. affaire yi loolu la sens du sacrifice xam tamit yan moyen ñoo taxaw ci jamono ji ngir véhiculer l'islam ndax yooyu day changer day changer jamono ji moo boo ñëwoon naan ay lettres laay bind lettre c'est c'est révolu presque lettre ñi koy bind ci bareetul lettre moom mooy ce n'est plus à la mode nekkatul à la mode quoi gars yi ay SMS lañ yor ay kii ay ay ay même def benn vidéo yónnee ko nit ki def ko moo xam whatsapp wala yu mel noonu yooyu yëpp ci la mooy mbir yi day évoluer day évoluer loolu nag jullit bi moo war a xam moo tax boroom xam-xam li muy njëkk a mooy doomu jamonoom day nekk doomu jamonoom doomu jamono nag tekkiwul waaye pour jaay ne man man ci aabi laa bu ci seebi xaw ma laa bokk ngay jaay ay nànd nànd lu di épouser waxu ñi nga xam ne xamuñu dara ak ni ñuy waxe nga koy fexe waxe di jaay ne yow ku nànd nga ak yooyu taxul ñuy wax mooy nga xam ni sa jamonoy doxe voilà xam ci jamono jii nii ana nan laa mën a def ngir jaamu yàlla gi ma yàlla man digal ma def ko ana yan moyen ñoo gën a la suñu borom teg ak tamit yi nga xam ne ginnaaw sama digganteek moom sama digganteeg mbokk yi ak ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi nan laay def ba ñu gën a mën a nekk ci li nga xam ne moom lañu suñu borom digal ci yan moyen lañuy jaar waaw al istirna'u an at-tirhal yooyu am idée toog fële Canada di def ay cours yow nga nekk Yabaan Japon keneen ki nekk Corée du Sud keneen nekk Afrique du Sud ñu koy seetaan en direct bu man da nekk en direct après boo demee nga tapé affaire bi génn moo tax yooyu noonu dafa jar a xam il faut pas image bi ñu amoon nit ki il faut walla njàng balaa barkeel nga yor nga yor àlluwa non loolu moom demewul noonu yorub àlluwa toog ci suufu ustaas bi ci kutaab bi ci ci daara ji nga yor àlluwa boo xam ne dañ ciy jël daajeek yooyu loolu noonu moom nit man naa nekk boroom xam-xam bi gën a mag bi gën a mag te xamul luy àlluwa xamul luy àlluwa xamul luy daa fi mu jàngi ci ay tablette la jàngi te dara la ko kële bind barkeele non non amul ay ci bant beeg non loolu moom loolu sincèrement sincèrement mbiri loolu ah non loolu àlluwa gi gënu la barkeel tablette bi nga xam ne alquran yee ngi ci ah alquran alquran la mbir yi nag day changer moo tax yooyu il faut nit ki mu capable taalibe bi ak boroom xam-xam ne il faut ñu di xam yooyu ce n'est pas que nit balaa jàng alxuraan rek il faut ngeen teg ko muy toog ci suuf mais bu ngeen amee ay fauteuil yu baax mooy ci salle bi fi ngeen di jàngi classe yi mais teg pourquoi pas mbir yi du foofu nit ñi dañ doon judd judd judd ci pale yi mais ça ñu yar leen yar boo xam ne ña nekk ca àll ba amuñu yar boobu mbir mu du ci palais bi nga nekk est-ce que waa ji ci pale bi la nekk wala feneen non mais mooy ki nga xam ne moo nekk en face xale bi war koo jàngal war koo yar mooy kan est-ce que nekk na à la hauteur te pour nga nekk à la mooy yow il faut ngay renouveler sa disque bi gis nga ni ni ni ni ordinateur yi def ñu jekk ñu ne renouveler kii bi yow il faut yawet ngay renouveler say avant say affaire sinon boo fi ñëwee gis nga la daloon waa asxaabul kahfi radiyallahu ta'ala anhu moo lay dal mooy nga ñëw boo xam ne dafa dépassé mooy xam boo xam ne yow li nga yor dafa dépassé jamono looloo lay dal moo ñëw ba ñu génnee yor alal joo ndax dañoo newoon xalwa ñu génn mais monnaie bañ yoroon dafa dépassé moo tax bañ ko ndee ca ba dañoo jàpp waaja ñu fee ndax lan kii li mu findi dafa dépassé mooy boroom xam-xam it dangay fexe di renouveler sa xam-xam ngay xam nan lay mais nan lay àndee jamono ji mais waxuñ la ne nga ne léegi bon ah oui c'est bon léegi pour ànd ak jamono ji nekk fi di julli ci waxtu yi dans les entreprises serengaar on est dans un monde de productivité et de compétition léegi nag ni ñuy def pour être en phase avec la modernité avec cette modernité mooy léegi nekk fi di julli bàyyi ba àgg rek seen kër yi ngeen loolu moom amul loolu moom amul non <laughs> non non non non loolu moom loolu moom max lan loolu dafa ndànk loolu man da nekk dañ naan la yée <laughs> moyens yi lañ la wax nga xool moyens yi mais mbir mi moom ci boppam du changer waxtu julli kaana alal mu'minina inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquta loolu loolu moom du changer nu mu man di demee productivité bi te da ngeen di wax lu amul waa jii tuxi pour cinq minutes cinq minutes yi ne mu génn tuxi naanaale kafe kenn waxu ko dara waaw waxu ngeen ne moom lu tax mu koy def parce que lii na ko arrêté kenn dóor fi tuxati ndax ndax euh, jamono ja ngay tux day day yàq suñu productivité kenn waxu ko alors que waa ji bu demee julli quatre quatre minutes ñu ne waa ji day yàq productivité kon loolu dañuy xam ne hada hawa loolu ay ay ay neen la kon ci bi alayhi salaam jàngal ñu fi ne jullit bi dafa nekk koo xam dafa war a nekk en phase ak jamono. xam li nga xam ne mooy xew ak moyens yi nga xam ne ñooy les moyens de communication ndax jamono yi moyens de communication yi ci gënoon a mag mooy bii bindante ay leeg ak yónnante ñi nga xam ne ñoo ko yóbbu ay émissaires waaye mu jàngalaa ngi gis émissaires ku ñëw même gaayu Kaysar ya non Kisra yi ñëw fa wax fa liñ ci bañ paree da leen a jox cadeau moom it gis nga ñeneen ñi tamit. même même même al-Harith ibn Abi jox na Seydina Shujaa cadeau tamit di gis ne lool la mooy lool la mooy même lu ma mere mere nit neewul noo ko kaafirun waay kaafirun bu mag bi gaayam ne woon gaayam ne woon yéen yéen du leen xool ndax ba ki ba ñoom ñi euh, daggoon seen lexeeg yooyu seen kii boog seen seen seen euh, sikkim yi pourtant jox na leen cadeau ba ñuy dem wax naa ñoom malgré tout kon alayhi salaatu wasallam jàngal ñu loolu muy la diplomatie ci wàllu l'islam ci wàllu l'islam te tamit loolu ñu jànge ci leneen këne l'islam du rek man ñi ñuy woo ci diine nekkul rek ñi nga xam ne ñooy les pauvres les pauvres ak tamit ñi nga xam ne même ñu ngi ci l'islam waaye waral ñi nga xam seen diine ñooñu ce n'est pas que les pauvres ñi nga xam ne ñooy borom doole yi borom nguur yi loolu da na a concerné man ce n'est pas que demain je sois je, je deviens ministre que ne man léegi ay xam-xamu diine bi sama yoon newatu ji ah non non non non non foofu sax nga ko gën a soxlaa parce que nous c'est responsabilité di gën rëy yow lii li nga xam ne moom la yàlla gàll sa loos nga war koo gën a xam te def ci ndànk te di ci teey te di ko appliquer mastatante ni sa kenn kàttan kon y ay ay ay ay ay c'est pour les pauvres yow boo demee di jàng di di def conférence ci ñi nga xam ne ci banlieue bi la nga tenir fa way loo xam ne moom sincèrement dañ leen di wax dëgg way yii dañoo xaraam yii dañoo kii te même yooyu nga remarqué ba tax nga naan ne lii dafa xaraam boo demee di defal ko conférence ministre yi doo leen ko wax mais loolu problème la loolu problème la yonent bi alayhi salaatu salaam toogul mooy complexe d'infériorité boobu l'islam jullit du am loolu xam nga tey boo nee bind euh, kii woo buur yi ndax l'islam ñépp lay woo boo nee woo président américain invité ko en islam ci l'islam gars yi naan saa yi dafa dof quoi mais c'est pas dafa dof mais loolu mooy sunna yonent bi aleyhi yonent bi aleyhi toogul woon naan bon yónni non oui César César lay non parce que loolu lu yàlla war loola war lu mu lu mu waral la ci suñu kaw ci ñi nga xam ne. yonent bi aleyhi xeetam bi doon ne lool ci moom moo tax affaire yi mu doon wax ne <laughs> ngeen ngeen nekk ñoo xam ne mais boo koy def booy woote dangay ngay bil xikmati ud'u ila sabili rabbika bil xikmati wal maw'idati xasana wa jaadilhum billati hiya gis yonent bi li aaya boobu wax la def ci loolu noonu la appliqué ci lettre yi ud'u wooteel jëme ila sabili rabbika jëme fan ci sa yoonu borom di lislaam waaw bil xikmati si sagesse bil xikmati ak sunnaay yonent bi alayhi salaam ci nga koy tegaan mooy booy woote sagesse boobu ñuy wax mooy xikma xikma boobu mooy sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa waaw mooy sunna ngay jàng xool li mu mel nan la ko alayhi salaam doon defe nga defe ko noonale wal maw'izatil xasana ak waaraate wu rafet moo tax yonent bi alayhi salaam te moo ñuy defal transition ci leneen luñ ciy jànge mooy ne maw'izatul hasana boobu waaraate bu rafet googu ak li nga xam ne sagesse boobu nga xam ne lépp di sunnaam alayhi salaatu wassalaam ci la lañuy xame booy wax ak koo xam ne kilifa la rawatina buur la walla président la wala jiit la wala ambassadeur la wala loolu même bu gëmul yàlla dafa am teggin yu ñu war a waxee ñooñu ndax waxul ne min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuluhu wala nga ne loolu mën na nekk min muhammadin sallallahu alayhi abdullahi wa rasuluhu wala nga ne min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasulihi waaw lettre bii de mu ngi bàyyi ko ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi jaamu yàlla ak ndawam ilaa qaysar bi mu ne ilaa qaysar jëm ci César lan la ci teg azimur rum waxul ilaa qaysar xinziirur rum wallaahi waxul lool neewul lettre bi mu ngi jóge ci man seydinaa Muhammad alayhi salaam jaamu bi yàlla di ndawam jëm ci ki nga xam ne mooy César le port des romains waxu ko de waxul ilaa kalbi rum ilaa qaysara kalbi rum waxu ko de comme léegi ni nga xamante ni noonu la ñuy waxe moo tax mu nekk ay teggin yoo xam ne alayhi salaatu wassalaam loolu lañuy ñu jàngal nit lu man di moo tax li boo gisee diplomatie kuffaar yi ñoom ñooy saagawante seen biir mooy ñoom ñooy saagawante seen biir la diplomatie des mécréants yooyu ñoom ñi xamul ñoom ñooy saagante seen biir mais jullit jamais jullit ah, waxuma la bokk jullitam ndax sibaabul muslimi moom fusuuq waaw kita wa qitaaluhu kufrun yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na saagab jullit di ko ŋàññ loolu ak génn topp la ak kàccoor la ak per ak perversité la kantaa ñëw nag di xeex ak moom waa ko yaayu moom kooku moom dafa nekk loo xam ne ak kéefër la kon jullit moom nii lay doxale moo tax boo seetloo bu ñuy wax ay duñ ñëw naan ay Macron non dañ naan président Macron ndax yonent bi aleyhi salaatu moo jàngal comme ni nga xam ne noonu la nekk ci muqaddimatu saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi ci muqaddimaam sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo leen jàngal an nunazzila an-naasa ñuy wàcce nit ñi seen place ku nekk li yàlla def nga nekk ko monsieur le professeur monsieur le professeur maître moo xam maître biy jàngal ci école primaire yi maître maîtresse maîtresse bu dee koo xam ne avocat la maître où est le problème loolu la ñu yoreen ci ba lay sarsam jàngal wàcce leen nit ñi seen place Macron a été le président Macron a été kii Emmanuel Macron a été kii euh, euh, élu président de la France président Macron loolu na ñuy wax loolu la ñuy wax ndax loolu man defuma ko parce que nit ñeen koy def non parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu ko digal moo Sayyidatu Aïcha jàngal ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal ñuy wàcc nit ñi seen place moo tax ila qaysara azimi rum ila kisra azimi alfurs ila almuqawqis azimi aliskandariya allahu akbar nga gis te ñoom ñépp ay kuffaar la ñoom ñenn ñi après dañuy xeex ak moom rey ñu bari ci ay saxaaba yi ghazwatu Mu'ta Qaysar te pourtant bindaan na ko ba mu ne ba mu demee Tabuk te foofu it muy lettre boobu neewul ilaa kalbir ruum mi ma rayal ñoom Seydina Jaafara ce chien des Romains qui a qui a tué mon mon mon mon cousin waxu ko mais mais plus noble com mais mais parmi les plus nobles de mes compagnons waxul loolu de waxul loolu waxul loolu de ilaa Qaysar Hiraql mooy Hiraql azim ar-Rumi nekkoon la ki nga xam ne mooy kilifaay romain allahu akbar aynal adab léegi xoolal rek suñu biir te loolu lañu jàngal ndaw ñi di wekk mag ñi mag ñi di gone yi keroog ba ñoom mu xay yi saak ñooñu naree wax kenn ki naroon mu ne ko kabbir kabbir ca Xaybar foofale bañ bañ fa amee kuñ kuñ leen fa reyal kenn ki jóg bëgg a wax tamoo moo gënoon a nekk xale yonent ma lay saaf saaf nekk kabbir kabbir mooy defal mag ku mag ci commencé ki gën a mag commencé moo tax loolu la ñun dañuy respecter jullit dangay respecter ñépp amul ne man maay bu boroom xam-xam bi paa bi moom non respecter leen ko respecter leen ko jox leen ko cëru mag moo tax alayhi salaatu ne leen kabbir kab ne waaja kabbir kabbir paaneel allahu akbar non mooy mag na ki makki bàyyil ko makki mu am priorité jëkk wax kon loolu mooy kii mooy duma mere nit xoolal li ci gine graw mooy xam nga lool diplomatie ku faar yi wax naa loolu lay deme boo gisee entre Trump ak waaja Kim Jong Un ñuy saagawante comme ay xale yu ndaw loolu mooy ñi nga xam ne ñooñu naanuñu ci géeju am am nubuwa neewuñ ne duñu ci masa ñaan ñun dañuy ñaan sax buur yàlla yàlla na ci ñoom ñépp yàlla nañ ci ñaan allahu akbar amin mais mosuñu ko gisuñu ci tus looloo tax ñu ñuy doxale noonu ki nga xam ne allama dunya al adab moom mi nga xam ne rabban nas moom mi nga xam ne moom moo yar nit ñi ñi nga xam ne ñoo ñi gën a masa teg seen tànk ci kaw suuf moom alayhi salaam ci moom la ñoo ci lañ tukkee lañu yor yar ñi nga xam ne ñoo gën ci nit ñi ba'da rusuli wal anbiya ginnaaw yonent ya alayhimu salaam saxaaba mi kooku du yar koo xam ne ni ngeen def ay saagawante ci àddina bi non moom moo ñu jàngal ilaa qaysara azimi waaye nag li ñu naan teg nit palaasam loolu dëgg la mais nag loolu du ñu yóbbu tamit ci ñu koy teg foo xam ne àggu fa àggu fa parce que diw par exemple mag ndax li gën a garaaw mooy boo gisee entre ñoo xam ne nañ ay sëriñ lañ di di di di waxante ay di sànnoonte ay jatrib yu bon seen taalibe yi ku di leen jàppale ñuy waxante lu ñaaw ku nekk di wax keneen ka lu ñaaw te ñu ne ñoom ñëpp ci lislaam lañ ne benn tool bi lañ ne moom lañuy bay ñooñu dëgguwuñ ci li ñuy wax waaye wàcc nit ñi seen place du tax nag du ñu yóbbee jamais ñu leen di teg nag foo xam ne ñoom àgguñu fa àgguñu fa duñu fi taxaw mukk naan waa ji aylamul ulama te waa ji farataay jàpp xamu ko ah non non comme ni ñu wolof yi ni koy defee loolu tamit beneen problème la ndax lislaam la tafrit wala ifraat amul excès waaye amul négligence non wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata la alxuraan wax naka noonu lañ leen defe ngeen nekk xeet koo xam ne dangeen diggu dóomu kon suñuy mbir dafa war a diggu dóomu waruñu jeng nii ci côté bii nii ci beneen côté bi ah non non dañu war a nekk ñoo xam ne ñu juste lañuy doon ñu juste lañuy doon te buur yàlla képp tax bi hada qaamati samawatu wal ard la yahud boo xoon te muy dëgg ci sa maandu gii yow Abdallah ibn Rawaha nga doxal fii nii ci Xaybar ñu la doon waaja corrompre nga ne loo ñëw fa nga jóge moom nga gën a bëgg moom nga gën a sopp ci ku yàlla bind waaye yi ñun ñii nga amal ngay séqalantal ñun nga gin a bañ ci lu yàlla bind waaye loolu taxul nga jël suñu àq di ko jox moom walla di wàññi seen àq ngir moom lool du ma ko def ñu ne ko juif yo prêtre kii rabbin ya ne ko sët gi nga fi wane loolu la asamaat ci la asamaan ak suuf taxawe wal arda wal arda wada'aha lil anam arrahmaanu allama alqur'aan xalaqa al insaan allamahu al bayaan wal qamaru bi husbaan wan najmu wash shajaru yasjudaan wal arda wada'aha wa rafa'aha wa samaa wa samaa rafa'aha wa wada'a al mizan alla tatghaw fil mizan wal ard wa samaa yëkkati asamaan teg baasi nga nag bu kenn jéng kon loolu la mooy nag du ñu loolu wàcc nit ñi seen place walaw kaana kaafiran loolu du tax ñu ñëw nag ci suñu biir di wax nit ki koo xam ne di seedeel di koo xam ne leer nañu li ñuy wax amul dañuy réeral li ñi après ndax boo fi ne waa ji boroom xam-xam la nit ñi jàpp loolu muy def gaay di ko copier ndax yow yaa ne woon boroom xam-xam la bàkkaar bu ñu am yow liñ ci jël loolu maa la ko wax te yow yaay nekk le principal responsable waaw ah loolu la waaye bokk na ba léegi ci li ñuy jànge ci affaire yi ci lettre yi mooy que xam nga gis nañ ne boo seetloo buur yi Qaysar moom reconnaître na yonent mi aleyhi salaatu wa salaam bon kii moom li muy wax dëgg la yàllaa ko yónni demoon na sax ba ne man bu ma manoon a dem foofu dinaa ngaar daajoo difficulté yépp dem raxasi tànkam foofale ci kanamam ngir wane ni nga xam ne moom la torox lu noonu la koy toppe waaye nag taxul mu dugg ci lislaam maata kaafiran walla iyaadu billaah al Muqawqis ba ko Seydina Xaatib maa ngi keroog ma ne kële keneen Dihya laa waxoon Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu ta'ala anhu ba mu demee ci sëy ci al-Muqawqis maliku le roi de d'Alexandrie mais moom xam na ne yonent bi alayhi salaam jullit la kii la boog nu tudd mooy yonent bi nit ñi doon xaar mais taxul mu taxul mu loolu lan lañ ci jànge mooy ne nit xam xam ne lii lu baax la taxul nga àgg ci xam ne lii lu baax la taxul nga am ko taxul nga àgg ci Qaysar moo gënoon a xam gaay ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kaana nabiyyan haqqan te moo ko wax moo ko seedelu moo ko wax wax ko bataari xayni wax ko ses plus fidèles conseillers mais waaye mujjul tuub ndax nag mbir mi lenn la ndax mbir mi lislaam ngëneelu yàlla la leer la boo xam ne mooy xool xol bu ko neex mu def ko ci te tamit dañ ciy jànge ne ndeke kon yow nga gën a xam nga gën a xam taxul taxul ne yow yaa yaay mucc yow ndax Qaysar moo gënoon a xam euh, Mira Mira yaa ngi fàttaliku Mira chambellan wu Al-Harith Abi Shimr al te moom romain la woon comme niñ ko gisoon ba fa Seydina Shuja ñëwee nee may kii mu ñu bàyyi ma fële faalew ma ma taxaw ay fan ma ñëw wax chambellan wam bëkk néegam bi ne ko man dañ maa yónni nag yonent ma lay sax sax moo ma yónni fekk moom mu nekk ci préparatif di waajal Qaysar ngir ngir ngir ngir teral mais moom la doon waxtaanal nee na mu may laaj ma koy tontu ma gis ci yonent ma alayhi salaatu salaam di wax ci moom mu tooy mbir yi jàpp ko mujj dugg ci lislaam même bu dee ne liir naa loolu liñ ma wax nii yow yow Shujaa ibn Wahb loolu liir naa ko ci injil mais li ci Qaysar xamoon moom xamu ko woon moo tax. Qaysar ba muy laaj comme ni mu ne sax imaamul Buxaari dafa laaj benn ca riwaay Ibn Natur boobule moom kan la laaj benn waay joo xam ne ñoom moo ne an moo bokkoon ak moom niveau moo ko ñoo bokkoon niveau ci wàllu xam mu koy laaj ci affaire yooyu pour wan la fi mu kawee woon ci wàllu xam mais teewul mu muccul mira mucc moo tax faut pas se leurrer te nag bu kenn yaakaar ne yow mucc nga yow bu dee ne Seydina Umar ibn al moo ñëw nekk lim def ci lislaam yépp yonent li mu ko seedeel yépp moom moo nekk xalifa di tiit nekk naafiq bay laaj Seydina Abu Seydina eh, Ibn Hisn oh eh, eh, Ah. Xudayfa ibn Yamaan radiyallahu ta'ala anhuma di ko laaj ndax est ce que bokk naa ci ñi ma yonent ma ñii laa yonent ma saa saam siteel na ñooñ ay naafiq lañ bi mu lay limal tur naafiq yi bu dee moom mooy ragal loolu kenn ci ñun lan la toog bi moom yaakaar ne moom fii mu ne buñ ubbi woon àjjana mooy njëkk dugg loolu du inconscience bu rëy rëy hein bu dee ne ñoom as-Siddiq ñoo doon jooy mu naan bu dugalee benn tànkam ba beneen bi fekkee soo ko wóoloogul ci pexem yàlla wala ya'manu makrullah moo makrallah moo tax <laughs> wóor na ñu génn topp te xamuñ dëgg ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy wóolu pexem yàlla ndax Qaysar Qaysar mooy kii eh, eh, kiiwam bi maa ngi dégg kan moom ma keroog naan ma xaw ma kan naan Qaysar amul chance wax na dëgg amul chance yi mooy lan mooy amul tawfiix amulu jàppandal buur yàlla gindiwu ko ndax ngëneelam la rek nga wuy defal ko neex mooy man ma xam ne ma xam ne e, diw mii nitu yàlla la boroom xam-xam la boo xam ne yàllaa tax muy def moo tax may kii muy yëngu ma xam ko taxul ma jariñu ci moom taxul ma te man te moom man na ma yàq naa ndax bu dee dama ko jàppe noonu dangaa bokk ci ñu buur yàlla naan man aadaa lii waliyan faqad aamantu bil harb képp koo xam ne daf maa noonoo comme ni mu ne saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah xadiis boobu bu Seydina Abu képp koo xam ne dafa maa noonoloo nu di ma noonoo sama sama koo xam ne sama parandoo la man buur yàlla dag maa déclaré guerre mën na la yàq te pourtant xam nga ne kii moom lii la yonent bi alayhi salaam ñaata nit ñoo xamoon ne lii la mais taxul taxul ñu gindeeku ndax loolu mooy buur yàlla moo koy def comme ni nekk sax di sayyidatu ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha këne xol yi dañoo nekk bayna asa euh, usba'ayn min asabi'ir rahman dama nekk entre deux doigts ci yu borom bi subhaanahu wa ta'ala moo leen di jàllar bi xol yi nu mu ko neexe borom bi subhaanahu wa moo tax euh, euh, yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kaafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kaafiran yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya loolu la ndax buur yàlla moo yor xol yi nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu def yëfi mu ndax ay jëfama ki mu xëyaat nekkaat nekk jullit nga xam ne kooku diineem da koy marchander te man baa dunya bi man baa nuuran du duja fasayan damu képp koo xam ne yow dangaa yor sag leer fekk koo xam ne ca marché la sàmm marché niisu lëndëm nga ñëw ne ko man kat damaa duggoon sa saamu lëndëm yii nga jox ma ma jox la sama sama sama lii ne sama weccetu leer yii waaye kooku xam nga fasayan dam kooku dina rëccu kooku fu mu jaar rëccu laa ma xaala kenn manu ci dara kenn manu ci tus kenn manu ci islëf kon nag affaire yi moo tax mbir yi buur bu nit di def ba foog ne moom mooy def déedéet defoo de buur yàlla neen wa ma tashaauna illa an yasha allah rabbul alamin dara du leen soob lu dul fekk dafa neex buur yàlla dafa neex buur yàlla moom ni nga xam ne mooy boroom bindeef yow bul foog ne yaay jëf boo defee lu baax bul jàpp ne yawa mais buur yàlla moom mi nga xam ne boroom gëneel gu réy gi moo la xirtal ci jëf jooju puusi la ci def ko sam xel sawarloo ci la ci nga def ko ba pare récompense ba nga cay am moo la koy jox kon kan moo jëf ki la récompense réellement moo jëf moom mooy le sujet kenn kese la mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala ñi ci des ñépp ay complément d'objet direct la yow nag bu la defee nga nga yaakaar ne dangaa nekkub sujet mooy juum nga moo tax jëf lu baax waru a tax jëf benn action bu baax waru la tax yow nga foog ne ndax jëf nga lu baax lii am nga kii ca yàlla nga def benn bàkkaar jàpp ne daanu ba ndax loolu bu boobaa dangaa yow sa relation yàlla yaa ngi ko teg ci li ngay jéem a jëf bu baaxee nga sant yàlla bu dee safaan ba nga dellu ci moom tuub te xam ne yow jaam nga bu baaxee nga ne lii fadlullaahi la lii sa buur yàlla la lii lépp gëneelu yàlla la bu dee safaan bi la nga xam ne yow yaa taq yow yaa dul dara yow yaa matul yaa ayyuhannaas yéenay fuqaraa yi ilallah wallaahu huwal ghani moom mooy ki nga xam ne moo doylu te moo sant waaw yéen nag yéen a soxlawoo aajowoo buur yàlla xamal ne nga def lu baax nga def safaan bi lépp dangaa war a aajowoo buur yàlla te xam ne mbir mi du ci samay jëf waaye lépp ci borom bi la nga delloo lépp ci moom kon loolu la moo tax Qaysar ñii ñépp xamoon nañ lool mais pourtant gindee ko wuñu am na ñoo xam ne li ñu xamoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam bari na jullit ñu ko xamul te buur yàlla def ne ñoom du ñuy jullit mu def ñoo ñu di jullit kon alhamdulillah dañuy sant yàlla bi bi ni'matil islam alladhi la ni'ma ta ba'daha ci xéewalu nekk jullit nga xam ne amul beneen xéewal gu ko féete ka